ñu dagg boppam boppu Abdallah ibn Zubayr ak ñi nga xam ne ñoo ko ñoo doon xare ñoom waaw ngiroo daal di indi seeni bopp nag di ko wane ne voilà ba pare di tiitalaale gaa yi tamit képp ku nara kii boo fi dof loo ku fi ku fi ku fi yëngu naan da ñuy bañ a reconnaître wala lool mooy gis nga bopp yii nii du ay nit la ñu ngeen xam ñu doon jéem a balbal lu di jéem bañ nii lañ leen def rey yow nii lañ lay def ay rey léegi tag nga sa bopp nga xam waaw ah, xam nga ñoom biñ faatee dina am no Zubayr dañu jëloon kiiwam daal di koy daal di koy suspendre euh, pendre ko ci biti Makka noonu waa kooram waaw léegi nag euh, euh, ñu ñëwaat ci Abdallah ibn Zubayr lool ngir lan nakaalan li ma ne tabar képp koo xam ne di nga yeewu di xalaat nga xalaat xam ne ah bu ma defee ni gaay yi nii la ma gaa yi la waaw al Hajjaj moom lu yéese noonu euh, la def euh, moom ibnu Yusuf as-Saqafi euh, gis na li nga xam ne daal dina koy liggéey Abdallah ibn Muti' mi nag boobee la génn àddina waaw léegi nag nga ne ma waaw léegi comme on a ramassé kii wam banim jeex léegi yawmul xarra kon xam nga lu yawmul xarra en ah, l'an 63 la xewoon deux ans ginnaaw biñ faati Sayyidina al-Husayn ibn Ali radiyallahu anhu te euh, euh, euh, loolu bokkoon nañ ci li taxoon Seydina Husayn doon wax ne radiyallahu anhu Yazid man da doon xalifa parce que non kii matul nekk xalifa tam manu koo nekk nan lay jiitee sangu saxaaba yi radiyallahu anhum saxaaba yeneen saa saa ñoom te moom nan la mën a jiitee nit ñi te amul expérience u jiite nit ñi loolu man da ne taxoon mu bañ te tamit amoon na firaasaay kii bu jiitee affaire yi du jaar yu day metti waaw moo tax moom lam def ñu faat ko ñaari am at lañ ci teg mu saccagé Médina <laughs> waaw mu saccagé Médina muy bés yu ñàngata garaw waaw waaw nit ñi dañ doon toog temps yooyu jàkkaay yonent bi alayhi salaam kenn du julli si waaw kenn ñemewul ndax tiitaange waa Saam ñu ngi rajaxe gaay di rey ci dëkk bi ci la Sa'iid ibn al-Musayyib euh, euh, rahimahullah wa radiyallahu an abi ci la ñëwoon moom nga xam ne moom moo toog mais quarante ans masula jug di julli lu dul doq imam bi kese lay gis mooy kenn masula taxaw ci kanamam kenn masu koo jiite benn sàppe tout le temps ci sàppe bu njëkk bi quarante ans moom laa la doon wax man kooku laa ma sa dégg ku mel noonu moo tax mooy sangu taabi'in yi Sa'id ibn al-Musayyib dañ koy gis lu bari sëriñu ñoom taali ñoom imam Abu Hurayra sëriñ ñoom imam Zuhri waaw rahmatullah ala al jami' voilà moom ci la bés yooyu ci la ñëwoon benn bés toog ci jàkkaay yoneen saa salaam toog di xaar moom kese mu nekk ci jàkka ji nodd bi jot julli jot mu dégg nodd génn ci xabu yoneen sa salaam di nodd mu dégg foofu am nodd bu fay jóge allahu akbar ci jamono yii la woon ayyaamul xarra waaw allahu akbar léegi nag Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu hadith bi day wax ne ibn Wuti' mi nag hadith bi loolu lay kon comprendre nañ waqatul harra ba ba euh, lële voilà <laughs> am na jamonoy Hajjaj <laughs> Hajjaj moom c'est un second euh, waa ji rek Ubaydullah bu beer Ubaydullah moom nam doon def gaay lañ ko def. l'an soixante-sept lañ ko ba pare dagg boppam moom itam tay moo li li li li nga lebale rek waaw qui gouverne par l'épée périra par l'épée waaw moom lo moom i soixante-sept lañ ko faat fële ca moom itam dog bopp bi yóbbu waaw al ashtar sawaay moo fa jaar <laughs> léegi ñu ñëwaat fii nekk moom gars yi moom rey dagg bopp ñoo ci aayoon waaye da ngay rey nekk gouverneur di daggalu bopp yow itam gars yi rey la daggalu sa bopp voilà léegi kon hadith bi nag dane jaa Abdullah nga ne ma waa léegi dam nañ contexte bi kaay nag ñu xool waa léegi hadith bi gis nag alxarra jóge nañ la 63 laal nañ tuuti 61 maqtalul Husayn ibn Ali ba Seydina Muawiya la bi muy génn àddina ba nim fa tege kii nu mu tudd euh, doom bi euh, di waaye gis nañ tamit Muawiya ibn Yazid moom daa deel a bàyyi affaire yi quoi moom affaire yi da koo moom moom waaw ah ak Xaalid yooyu moom la fa jaar ba Marwaan jaar feet yooyu yëpp léegi nag xaris eh, mu ne Naafi' mu ne jaa Abdullah ibn Umar mu ne Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma dafa min amri al-harrati maa kaana zamana Yazid ibn Muawiya waaw mooy jamono ji nga ne la amoon ci Yazid jamono Yazid la xewoon foofee la nga xam ne moo ci xewoon ci jamono yi eh, ci kii nu mu tudd eh, alxarra waaw la amoon la fa xewoon parce que Yazid un lañ ci teg mu faatu voilà moom moom moom dafa faatu la 64 la faatu waaw moom Yazid dafa faatu ibnu Muawiya moom itam dafa faatu li nga xamante ne mooy mu faatu <laughs> waaw <laughs> léegi. Euh, mooy euh, bi alxarra amee bi bi mu amee ak ni nga xam ne noonu la faatoo euh, noonu la l'an soixante-quatre ci la génn àddina léegi kii nag jamono ji nga xam ne nag ci la Seydina Abdallah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu daal di ñëw ci Abdallah ibn Muti' mii mooy xiina jamono ji nga xam ne kaana la nekk min amril xarra mbiru alxarra kon gis nañ mooy bërëb boo ci biti Medina nga xam ne fala ray gu bari geeg loolu xare ba amee woon ñu rey ñu bari sahaaba yu bari ci lañ leen faate radiyallahu anhum wa ardaahum léegi la nga xam ne moo amoon foofee maakaana zamana jamono Yazid ibn Muawiya mooy ci jamono Yazid la woon parce que jamono Yazid ay tojaaga yu bari dafaa xew waaw <laughs> waaw moom moom moom moom tojaange yi moom màggoon na moom waaw <laughs> léegi eh, fa qaala léegi nag biñ ñëwee ci eh, Abdallah ibn Zubayr eh, ibn Umar ñëw ci Abdallah ibn Muslim lii mooy la parce que dane bi jamono xar amee mooy wax nañ la Abdallah ibn Mutiya bi affaire yi taree ñu rey ñu bari dafa camouflé wu ci euh, à une femme di daw génn jóge Medina daal di dem Makka dem ci Abdallah ibn Zubayr radiyallahu ta'ala léegi nag loolu lay wax bi loolu amee ci waa xarala li amoon ba dee yu mel noonu am ci Abdallah ibn euh, Umar radiyallahu anhu di ñëw nag waaw ci ki nga xam ne moo Abdallah ibn Mutiya lii da xam ne kon lii nii Makka la war a doon waaw. parce que dane fii na kaana min amri la xarrati ma kaan loolu mooy weesu na te moom alxarra daw na ba jóge fa waaw moo taxoon mu doon way wayam yi nga xam ne moom la way dañu tudd ko sànq léegi nag Abdallah ibn Umar daal di fay ñëw parce que temps yi dafa doon ab parce naa la euh, Banu Umayya en fait yàgg nañoo def ay ay ay ay congu ngir dëj dëkki fa fa nga xam ne Makka Abdallah ibn Zubayr yàgg nañ koo rek sottiwul jamono Yazid ak yooyu yëpp mbir yi sottiwul mais fi mu sottee mooy bi nga xam ne ci la Abdul Malik ibn Marwan ibn al-Hakam ibn Abil Aas daal di jële mbiri waaw moom moom bi mu ñëwee daal di teg la gouverneur féroce al-Hajjaj moo ko lijjantil mbir yi waaw waaw as-Saqafi yi waaw léegi euh, Abdallah ibn Mutin kon dafa newoon ci Makka Abdallah ibn Umar temps yooyu bu doon jóge Medina di dem naan day day day aji wala ay umra ji Euh, doom yi dañ ko doon wax mais bàyyi bàyyi gis nga Makka la fa xew trouble yi fa am xare ya fa am mais bàyyi toogal mu ne non mu ne man damay def li yonent ma lay saa saam defoon bu may génn Medina gii di dem di aji damay naan allah dama naan sama aj waaw mooy aj naa ko yàlla foo ko yemale mu yem waaw ndax yonent ma lay saa saam génn na Medina dem di umra ji umratul ji kii num tudd Hudaybiya àndut gisul Kaaba gi te pourtant umra la waaw fa mahall fa mahalli ila haythu ah, awqaftani aw kama qaal waaw man daal maa ngi lay yéeneel umra wala aj waaye nag mu ngi yem foofu foo ko yemale boo demee am lu la kar ba mënoo fa àgg loolu sa yéene àgg na yow doo ci dara léegi nag da doon dem foofu bu demoon am nay temps bi ñoom euh, alxajaaj ñi bombardé kaaba gi mais kaaba gi temps yooyu gars yi bu ñu doon wër kaaba gi amatuloon dara ya dañ koo wërale woon noonu benn sër ay kii di wër mais xajaaj euh, bombardé na kaaba gi ah jeex na voilà <laughs> léegi Abdallah ibn Umar radiyallahu anhu wax ne da doon euh, biir Seydina Abdallah ibn Zubayr naan ko tey ngaa bàyyi lii wëg gaa yi waaw bàyyi ñii wëg lii te nga def li yonent sallallahu alayhi wax mooy nekk ci mbooloo yi ànd ak nit ànd ak yooyu ci noonu nag laay biiram yooyu mu doon joxe ci la gise woon ci la ñëw woon ci Abdallah ibn Muti' mii nga xam ne moom Abdallah ibn Zubayr ñoo fa ne woon Makka daa ñëw Abdallah ibn Zubayr moo ko moo ko jiite waaye dafa ñëw comme dañoo bokk cause mooy ànduñoo ak Yazid mu ñëw dugg ci ñoom rek xare na euh, xarame ba ba ba ba nañ gañe mu ñëw. léegi nag bi affaire boobu demee noonu ci la kii ne Abdallah ibn Zubayr Umar euh, ci la dugge ci Abdallah ibn Muti' hiina ma hiina kaana min amri al-Harrati ma kaana zamana Yazid ibn Muawiya waaw léegi fa qaala bi mu agsee nag di ñëw di seet si di dugg si ci Abdallah ibn Muti' mi nga xam ne moo dawee Medina ca xare bu metti ba ba ñëw Makka nekk ci dissidence bi di nangu bañ a nangu xilaafa ak Yazid ba léegi Abdallah ibn Umar radiyallahu anhu ñëw ci moom bi mu ko gisee muy ñëw fa xaala mu ne ñam toogaloon waaw moom Abdallah ibn Mutiya ne it ah, itrahu li abi Abdurrahman wisaada itrahu li abi Abdurrahman wisaada ne lalal leen gaaw lalal leen abu Abdurrahman mii di ñëw tegal leen ko ñegenaay ay fu nooy fu mu toog waaw ngir wane ak ki mu doon waaw mooy kii mooy Abdallah ibn Umar saxaaba yonent bi alayhi salaam waaw di doomu Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma waaw ngir wane tamit dayoom ak gëddëm mu wax ñam nekkaloon gaawal ngeen utal leen ko fu nooy fu mu toog tegal leen ko fu mu toog fa qaala Abdallah ibn Umar ne inni lam atika li ajlis sayna Abdallah ibn Umar ne man dikkaluma la ngir toog mooy jarul kon ngeen may lalal dara wala di ma tegal fu ma toog loolu taxumaa jóg ataytuka li uhaddithaka hadithan damaa ñëw ngir nettali la hadith boo xam ne man Abdallah ibn Umar maa ko dégg maa ko rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu muy wax lii ma la bëgg a nettali looloo ma tax a ñëw waaye bëgguma ñëw ma ngir toog mu ne ko Abdullah rasulallah dégg naa ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mu naan man xala'a yadan képp koo xam ne dafa rocci yadan loxoom min taa mooy dafa summeeku ci ak jaayante waaw ba nga topp ki nga xam ne moom la yàlla def mu jiite jullit ñi nga rocceeku ci ne man d'accord ma ci génn ci yeneen saa salaam nee képp ku def lool laqiyallaha di nga dajeek yàlla yawmal qiyaamati bésub taxawaay ba laa xujjata la kooku du am lay fa kanamu boroomam bu ko boroomam ne lan moo tere woon nga ànd ak fi nit ñi ne topp woon nga topp ki fi ne woon yëpp yow doo am lay ca sa borom waman maata te képp ko fàtte faatu wa laysa fi unuqihi bay' fekk ba muy génn àddina jaayantewu la njiitu jullit loolu taxawoon nañ xam nga fay yaa ngi fàttal karoog bi ñuy wax nga ne ma ah ma attention parce que yow jaayante yi ngay wax mais <laughs> man France bu dee français laa damay jaayante président yi ñuy fal fii yaa république ma ne la ma ne la woon waa Sénégal <laughs> waa Sénégal <laughs> ci laa la doon félicité nekk nañ félicité <laughs> jërëjëf fay waaw Serigne Bassirou waaw waaw nekk na président waaw waaw léegi mooy yow ma ne la woon waa léegi nga ne ma léegi dañuy jaayante président ñuy fal Sénégal dañuy dem jaayante ma ne la loolu jiitu jullit la ñuy wax nga ne ma non kooku jullit la ma ne laa mais est-ce que jullit lañ fa nekk président yooyu lañ leen fale déedéet waaw loolu mais dàqantewul ak lenn lépp luy indi trouble ak yooyu bu ko def fekk defu bi loo xamante ne nii mooy eh, bu dee ci réewum jullit moo tax kufran ba waa nga xam ne da ngay ciy am eh, eh, sultaan am ci preuve ci yàlla comme li Seydina Abu Abu Darda ah, Abu Darda Abu Darda Abu Darda Abu Darda waaw Abu Darda <laughs> daal di wax <laughs> waaw yeneen tubaab yi saa moo leen ko waxoon ah. kon loolu noonu loolu euh, euh, moo doon affaire bi léegi mooy bi ñuy gisoo waxoon nañ la jaayante de façon duñ la ñëw ne la ah ah voilà Sénégal am nañ politique bu bees léegi ñëpp war a dem jaayanteeg moom déedéet. wowoon nañ la bu ko ñépp falee wala ñu ëpp fal ko yow li la war en tant que jullit mooy nga topp ay ndigalama ci teree fekk nekkul mooy yàlla bu dee mooy yàlla bu ko déglu waaye bu fi nekk di créer ay dissidence ak yooyu loolu la yeneen saa saam tere yàlla tere nag ci raw yi réewum jullit nag bu dee dañoo am xalifa xilaafa jamono yi xilaafa di am jiit amoo droit nekk jullit ci foofu ci territoire jullit ñi ba pare yow doo jaayante même bu dee du jaayante gooy dem ba ci moom waaye dangay nga wane ne yow jaayante nga même bu dee lettre booy bind wala kii message booy bind ne wane na yow kii la loolu la waaw jaayante yonent mu ne yonent alayhi salaam nee na ku génn àddina nag walaysa fi unuqi fekk ca loo sa ba bay amu jaayanteeg ka jiite julli ñi kooku na ko leer ne maata miitatal jaahiliya faatu na faatub jaahiliya waaw kooku moom faatu na faatub réer faatub ñu Allahu akbar kon lii la Ibnu Umar wax radiyallahu ta'ala anhu ne man lii moo ma tax a jóg yow Abdallah ibn Muti' mooy da ko doon laay bi ne ko lii nii ngay def mooy parce que Ibnu Umar d'accord woon ci ay yaamul xaraak yooyu yëpp d'accord ci woon ah yi gaa yi doon def te du moom kexe wax nañ la ne euh, Seydina Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib am ci woon mooy Zaynul Abidin ibn Ali ibn Abi ibn al-Husayn doomal Husayn ibn Ali ibn Abi Talib moom àndu ci woon moo tax Yazid ne woon euh, Uqba <laughs> Muslim ibn Uqba ne ko eh, eh, xoolal eh, boo demee foofu nag bu dee ñetti fan yi daa mat ñoom déggaluñ la bëgguñoo dugg ci mbir yi yow bu fi bu fi def dara bul de bul laal bul laal ki nga xam ne mooy Ali ibn al-Husayn moom moom xam naa ne bokku ci na ko muccal na nga ko jàmmal na nga ko sécuriser moom bokku <laughs> waaw <laughs> waaye ñi ci des carte blanche walla iyaazu billaah moom ku garaaw la woon bon ci gàttal daal mooy lii moo taxoon Abdallah ibn Umar ñëwoon di leen laayu biir nag li laayu biir la chef ci leen jiite woon muy Abdallah ibn Zubayr waaye di laayu biir ses commandants ses lieutenants yi nga xam ne Ibn Mut'im ci la woon mu ko doon xamal ne nag loolu waroo koo def voilà mooy lii nii waroo koo def duggal ci mbooloo mi nga ànd ak mbooloo mi waaw parce que yii yëpp en fait ñoom yonent bi alayhi salaam da ko waxoon quoi waxoon naa la looloo taxoon euh, euh, Abu Hurayra doon Marwan <laughs> naan Marwan gis nga année soixante yi mooy xilaafaay Eh, eh, jiitu imratu sufaha ñi nga xam ne seen bopp yi dafa defe ay gone lañ ci Quraysh yoo xamante ne nii seen bopp yi daa defe yàq kese lañ fiy nekk eh, Seydina Abu Hurayra ne bu ma sañoon bu ma bu ma neexoon ma tudd seeni tur ak seen turu bàyyi waaye du ma ko def Marwan naan ko cim ñoom kay ñooñu cim <laughs> mu naan ko man nag moo tax Abu Hurayra ne woon yàlla man de yal nag ma yal nag ma faat yal nag ma rey balaa jamono jooju di xew moo tax it l'an cinquante neuf la gaañu daa faatu l'an soixante neuf l'an cinquante neuf soixante Seydina Muawiya génn àddina njiitu gone yooyu yonent saa saa doon nekk fi nag ñuy yàq tepp di wër ci ci kaw suuf <laughs> waaw <laughs> léegi Seydina Umar nag radiyallahu gisoon nañ kero ci hadith yi bi ñu génn nii ci jotaay bee ñu génn moom ni nga xam ne noonu la doon binde dim naan yoneen saa bu ñu ma soon a jaayanteeg moom danaan nu fii mastata'tum as-sama wa taa yaqulu la fii mastata'tum moom ni mu doon bind lettre yi mu doon bind wax nañ la Marwan ñi non Abdul Malik ibn Marwan ibn al-Hakam bi mu nee xalifa ni mu bindee wane ne moom sant julli bismillahir rahmanir rahim bakk yàlla julli ci yoneen saa salaam wane ne moom jaayante na moom te ay doomam ànd nañ ci moom loolu la doon bind <coughs> loolu nag la bëggoon mbokkam yi mu gis ñenn ñi nekk ay saxaaba ñenn ñi duñuy saxaaba mu gis ñuy euh, bañ yenn yi di bañ a topp ci mbooloo mi mu leen di fàttali li yonent saa salaam waxoon waaw ne leen yonent saa salaam moo waxoon lii waaw moo tax it keroog bi ñu faatee Ibnu Zubayr ba daal di koy wékk foofu ci biti Kaaba ji ci biti Makka mu romb néewam naan lii yëpp naan rahimallahu yal na borom bi yërëm la yow euh, Ibnu Zubayr waaye waxoon naa la lii lépp waxoon naa la waxoon naa la nga bàyyi bàyyi leen ak seen waaw wowoon naa la ko waaw yal na yàlla yërëm <laughs> waaw yal na la yàlla yërëm kon mu ngi noonee léegi ci la woon nag loolu mooy contexte bi nga xam ne moo tax ah, am nga riyaat bi indiwul lii lépp voilà moo tax taxrij bi am solo boo <laughs> imaam muslim rahimahullah lii lépp indi na ko ak sëriñam al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullahi ala al léegi nag kon ginnaaw bi nga xam ne ci la gis li nga xam ne mooy taxari bi léegi nag mu des waaw ana lëkkaaleema lëkkaaleem kay leer na <coughs> baabu wujubi taati wulaatil di wax ne par force la dafa war ñuy topp ñi nga xam ne ñoo jiite mais fii ghayri ma'siya ci loo xam ne du yàlla dëgg la yeneen saa salaam ci boppam moo ñu xamal te dinañ ko gis ci hadith yi ñëw ba hadith bi ci tegu bu Seydina Anas bi kene ay nit ñoo xamante ne nii dañuy jiite mais amuñ droit jiite amuñ droit jiite ñuy jiite mais yeneen saa salaam neewuñ bu loolu amee rey leen leen déedéet waaw kon nag mu ngi noonee mais euh, euh, euh, dañoo dañuy bëgg dañuy sopp te tamit mooy li yeneen saa salaam digle par force toppal jiit boobu même bu dee day def ay ay ay ay yu bari ay bàkkaar yu bari mais fekk du mooy yàlla lu leen digal waaw yéen topp leen as-sam'a wa waaw waaw waaw kon nag loolu la mais doo ñëw jël say arme ne da leen fii jële parce que loolu fitna lay indi waaw fitna lay indi te day gën yokk rek li nga xam ne mooy xar mi karaw waaye du wàññi lu bari waaw moo tax boroom xam-xam yàlla imaam Ibn Battal mu ne war xadiis yu mel nii leen tuddee yooyu di leen ah, ah, shara mu ne lii dañ ciy jànge euh, euh, waru topp jiitu jullit ñi te bàyyi li nga xamante ne mooy di wuteeg ñoom waaw di bàyyi di wuteeg ñoom ci yoo xamante ne nii mooy di indi dissidence waaw waaw akbar <laughs> lu dul mu indi kéefër gu leer bu leer a leer a leer a leer loolu moo taxoon nga gisoon saxaaba yu bari doon julli ci ginnaaw ñoom xajaaj waaw ñoom Ubaydillah te ñoon julli seen gannaaw waaw moo tax ñoom imaam al-Hasanul Basri waxoon la joxoon Abdallah ibn Mughattal ne ko mais looy wax ku manque whisky ba mu lay jànn ci kanamu nit ñi dañ doon julli que pourtant ñoom ñooñu saxaaba yooyu euh, euh, ñoom Aïs ah, dañ doon julli ci ginnaaw moo doon jiite dañ doon julli ci am te kenn doonu loon julliwaat waaw malgré tout dañ doon julli ci seen ginnaaw te doonu ñoon julliwaat loolu wan ne loolu boogoon moo tax yonentu Yàlla saa saa comme niñ koy gisee li waxoon Ibn Mas'ud te nañ ko fi fan yee te euh, gisoon nañu xadis boobu ne euh, di ngeen am ay jiit yoo xam ne di dinañ bàyyi jeexital ay mbir yu bari yu ñuy def yoo xam ne di ngeen ko bañ ndax xamu ngeen ko ci sariya te sariya da koo bañ waaw mooy yoo xam ne daal baaxul nii mais àggul ci kéefër mu ne yonent saa salaam yi saxaaba ko mais loo ñuy digal mu ne joxe leen àq yi war ci yéen te ngeen laaj seen àq seen borom waaw allahu akbar allahu akbar te dinañ gën a gis xadiis yi ci kanam ngir gis li nga xam ne mooy bañ yii yëpp nag ngir bañ fitna la ngir bañ ay dee comme ni nga xam ne noonu la xewee Medina ci ayyaamul xarra loolu moo taxoon Ibnu Umar doon leen conseiller ak ñooñu ak ñi mel ni ñoom ngir nañ nekk ci topp gi rek waaw metti na ñépp gën a kenn gënu leen xam ne ñii waruñoo jiite nit ñi waaye comme que lii la yàlla dogal te tamit mbir mi mooy ñoom lu nekk la leen jaral waaw di leen fi faat indi fi fitna gu rëy rëy rëy rëy jamonoy fitna ah, day xaraam moo tax boroom xam-xam yi ne day xaram ngay génn ci topp euh, jiit ba fi nekk ak ñi nga xamante ne di wuteek ñoom waaw waaw waaye loolu nag du ijmaa de moo tax al imaam al qaadi Iyaad <laughs> mu mu doon wax ne am na boroom xam-xam muy Abu Bakr ibn Mujaahid moom dane e, e, kii e, ijmaa la kene lii mooy li nga xam ne lii la ñuy def mu ne loolu nag ah lu ñu delloo la de parce que al Hasan ibn Ali ak a Zubayr ibn al-Awwam euh, Abdallah ibn Zubayr bokk radiyallahu anhuma ak waa Medina ñoom dañoo génn ci waa euh, euh, abu Umayya yi banu Umayya ñoom Yazid ñii waaw te taabi'in yu bari ak ay xada ay saxaaba doon ci ñoom ci seen biir ànduñoo ñoom te dañoo àndoon ci loolu ba xare bu mal loolu am waaw waaw parce que ñoom ñoom en saxaaba yooyu nekkuñ ne nga ne waaw mais kon léegi lan moo tax ñoom defuñ ni comme ñun ñoo Umar def ma ne ñoom dañoo ñoom dañu jàpp ne yonent bi saa salaam ah bu ne an laa dañoo tere an laa nunaazi' ñuy xëccoo mbir mi mooy njiit njiite gi ña ko yor ña ko moom ñoom dañu jàpp ne ñoo ñoo ñu jub ñi ñu baax ñi waaw ñoo ñu jub ñi ñu baax ñi ñooñu ñooy ahla mais ñii duñu aslam loolu moo taxoon ñu ne ñii deret ñu jiit te lu ñu jiite waaw waaw waaw waaye daal euh, euh, euh, moo al imam al qaadi mu ne de toute façon wute yi yëpp bu njëkk la woon après moom amatul boroom xam-xam yëpp ci ginnaaw gi ñoom ñoo dëppoo bi yooyu amee wa xew-xew yi ak yooyu këni de toute façon li ñoom Ibnu Umar indi ko fi loolu la ñëpp dëppoo këne moo tax mu ne inna hada alxilaaf kaana awalan tumma xasala al ijmau ala man'i al xuruj loolu wute boobu amoon nga gisoon ñoom Seydina noon Zubayr yi ñooñu an génnoon ci ñoom ak yooyu ak ñoom Ibnu Mutin yi nga gis li ci xew ak yooyu loolu wute boobu bu jëkkaloon ndax ñoom ñoom dañ ko gisoo leen Abdallah ibn Abdallah ibn Umar di wax sii na ko doon ñëw wax mais moom dama jàppoon ne en fait yoneen saa salaam waxul façon yu mel nii quoi non ay ñoom yësi ñi ñoom taxul ñuy wax quoi voilà ak tamit liñ jàpp ne ñoom amee ànd nañ ak def lu yées yoo xam ne ñii di bàyyeeti naan ñoom ñooy jiitu julli ñu lool lool mën na la ne quoi waaw daanaka ñoom xaw nañoo frôler ak kéefir quoi <laughs> mais bon loolu de toute façon loolu après amatul waaw moo tax njiit boo xam ne bidaa la nekk ak yooyu. wala day def ay bakkaar yu mag loolu texul duñ ne loolu def na ko kon nañ génn ci moom waaw déedéet waaw kon nag mu ngi noonu lu dul li ñu wax yonent saa salaam wax ne mooy ak kéefër gu leer naññ waaw ba xam ne am ngeen ci yàlla loolu preuve bu boobaa nag moom képp ku man bu ko dañ ko fi jële waaw kéefër gu leer waxuma la ñuy njort di ak ay interprétation kooku moom dañ ko fiy jële njiit boobu te képp koo xamante ne am nga possibilité jële ko fii da ngeen a war a permettre arme ngir jële ko fii ndax ab yéefér moom du jiite jullit ñi ñooy réew jullit ñi ab yéefér koo xam dafa leeralook ne nekkatul jullit wala yu mel noonu kooku moom leen ko fiy jële koo xamante ne nii moom nag ku nekk nekkat wa fattaqullaha masata'tum izalatul munkar maratibu izalatul munkar nag daal di ñëw ñi man ak seen loxo def ak seen loxo ñi mën a wax wax ñi man a teg ay pexe teg ay pexe ñu nga xam ne mënuñ dara lu metti leen dañ leen di metti waaye képp koo xam ne man moom da ngay fexe kooku moom du jiitee jullit ay yéefér waaw ndax boroom bi moo deful yéefér yi ci kaw jullit ñi aw yoon ba réewum jullit ñi ñu nekk xilaafa koo xam ne ab ab yéefér a koy jiite moo tax yeneen tubaab yi saa saa am ne ba mu des bu dee ne da ngeen a gis kufran bawahan aleykum min allahi fihi burhan am ngeen ci leer preuve bu boobaa moom man ngeen a xarit ñi nga xamante ne nii mooy gaayoo yee ngeen jëli leen waaw mais fekk nekkul cool ay bid'a ay ay ahlul bid'a lañu wal ahwa waaw mais nag ñoo yor nguur gi te bare nañ lu ne mën nañ fi indi ay rek lu nekk comme niñ def jamanul xarra mais moom lañ def kaaba ji catapulté kaaba ji toj kaaba ji bombardé ko mu dali na le ak yooyu ñooñu euh, mooy sam'an wa ta'a euh, même bu dee ne li ñuy def nga metti la ci sa xol waaw di ñaan borom bi soppi waaye bu leen jël ay arme di xarit ñoom te loolu la yonente mi sallallahu alayhi jàngale loolu mooy li nga xam ne même bu dee ne wute bële amoon na moo taxoon yii yëpp amoon na xare yooyu amoon mais finalement mujj gi boroom xam-xam yi yëpp dëppoo comme la imam al-Qadi rahimahullahu taala wax ne loolu moom après daa amatul sax voilà wute yooyu moom amatul moom waaw kenn fu wuteetul ci loolu kon nag mu ngi noonu loolu lu ama am solo kon nag ñu yem nii eh, ñu gis dañ ciy gis leneen mooy nit boo gisee say mbokk julli joo xam ne jàpp nga ne Euh, li ñu def ñu ngi ci erreur leer na la nga am ci xam-xamu yonent may saa saam euh, te yow amul dara loo xam boo leen ko waxee am na risque yu rëy yum lay teg ginu la rëy yi nga dem wax leen ko bu boobaa nga dem laay leen biir te boo ñëwee nga wax leen li la tax a jóg ba ñu xam ne gravité wul tax a jóg moo tax Ibnu Umar bi ñëwee radiyallahu anhu ñu teral ko ne ko ne ah Abdallah Abdallah ibn Mut'im ne ah lalal leen ibn euh, Abu Abdurrahman lalal leen ko yu nooy yi mu toog mu ne loolu taxumaa jóg de toog taxumaa jóg benn xadiis daal moo ma tax a bu ma dégg yoneen saa saa wax ko laay biir ko ci lii muy def na ko génn ci pour mu génn ci voilà te ànd ak mbooloo yi voilà loolu mooy li nga xamante ne léegi nag ñu xamul dara dañuy mere ñu mel noonu naan voilà ñoom xolo bu nañ nanga moom laa doon wax mais loolu mooy ñàkk xam ak ñaaw ñaawi jikko ak ñàkk teggin te ñàkk xam dara te yaa ngi wax ci deru ñoo xamante ne nii billahi alladhi la ilaha illa huwa boo ko borom bi baalul nga tuub ko yow moom yow moom am nga problème waaw am ñoo xam ne li yonent ma lay saa saa ma leen wax def leen ñuy def yow nga ne ñoom ko la boole waaw moo tax instant bii euh, wala doon wax mooy ma réseaux sociaux yi nga xam gis njiit yoo xam ne euh, euh, li ñuy def nekkul noonu te gaa yi dañoo nekk fële rek ci biti ah gaa yi jamono ñii di wax Saoudia naan wala foofu wala prince héritier bi nangam ak nangam lii nangam ak nangam moom nangam ak nangam mooy ñooñu dëkkuñu ko sax <laughs> feneen lañ ne te ñoom seen réew yi moom waxaale buñ la ñuy sol. <laughs> waaw ay xamoo luy mini mooy yu gàtt yooyu rek jigéen ñi solo ci ay jumbax ci biti waaw ku nekk di def lu nekk caaxaankat bu ne ne fa ñoom loolu déranger wu leen waaye fële déranger na leen waaw mën na leen déranger parce que alxaramay ni dafa màgg ci xolu nit ñi loolu lu jaadu la waaw lépp loo xam ne lu jaadu luñ xanar a def loolu day metti xolu nit ñi voilà loolu dëgg la waaye euh, ci kaw nga bëgg boroom xam-xam ya ëpp la xam-xam fu gin laa ragal yàlla xam li ñuy def yow nga bëgg rek tout le temps dafa rek borom xam-xam boo xam ne tout le temps day gudd gaatee wala du dugg nguur ji di nangam ak nangam loolu daa jariñ dara da koy def ñu tëj ko mu jeex jàngaleem yam doon def ak yam doon jariñ nit ñi mu jeex waaw alors que mu nekk yooyu di xew moom mu ngi koy ku la rek waxul ak ñoom kooku ko ñun comme que dañoo bëgg publicité ñun foog nañ ne bala ngaa laaye biir ab am njiit da ñëw taxaw ci micro yi. wala boo demee huis clos moom génn ñu teg micro yi nga yor voilà je lui ai dit ça et ah attention yooyu kenn du ko wax kilifa loolu caaxaan la voilà gaa yi naan nitu dëgg la du nitu dëgg la ko xamul dara waaw kooku du nitu dëgg nitu dëgg mooy nga xamante ne moom soxlawul ak laay biiram mu koy wax ci biti moo tax Abdallah ibn Zubayr mii loo xam nga. xam nga moom la doon wax gisoon nañ ko fi mais yàgg na <laughs> bi gaa yi mujj bi bi gaa yi ñenn ñi ñu ñàkk a teggin gi te ñàkk xam doon dal Seydina Usman ibn Affan radiyallahu anhu mu ne leen da ngeen a foog ne ñun Usman du ko wax dara waaye sauf que bu may wax ak moom yéen dangeen ngeen ko dut fekkee voilà <laughs> waaw bu leen foog ne ñun daal dañuy toog rek lépp loo xam ne te moom xamoon nañ Rashid la xalifa Rashid lu mu def il est bien inspiré mais teewul yi nga xam ne jàpp nañ ne lii nii mu defoon lii moo gën lool ñun buñ ko amee dañ ko koy wax mais nag da ngeen a yaakaar ne man damay ñëw taxaw seen kanam di ko wax du ma ko def voilà loolu mooy mbir mi waaw loolu mooy li nga xam ne mooy curseur bi ñooñu kan moo la boroom xam-xam yooyu waxuñu ak njiit bi waaw am ak moom audience wax ko ne ko ah gisoon nañ de lii ak lii nangam ak nangam kay teggin kan diggante seen diggante ñoom la léegi yow xamoo ci dara nga nekk fële derrière son clavier à Dakar. wala à Johannesburg wala à Paris wala a Madrid ah wala a en Éthiopie di duggaate wala cheikh diw vraiment cheikh yi man xamatuma ci ñoom dara quoi vraiment ñoom nangam nangam ak nangam xoolal année yële ni ñu doon wax ak léegi ni ñu doon waxe mais loolu mooy mooy mooy mooy nite waaw bu dee da yi am jiit xamante ne nii moom dafa dayin ala dafa dayin la diine da koo ñor ak yooyu yéen li ngeen mën a wax ci wàllu diine yooyu bu koo xam daa ñëw soppi affaire yëpp ba pare di tëkku nit ñi di rey ñu bare di tëj ñu bari dan ngay bëgg ne rek nga ay waxal dafa lu wala wala wala voilà lu ma la ko yàlla saa saa mu tudd eh, waaye yow. ibnu Sumayya Ammar voilà <laughs> waaw sayyidina Ammar ibn Yaasir radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa ah keroog bi nga xam ne ci la ko yéeféer yu bon yi doon def yu ñaaw yi ko doon def loolu yaay dañ ko dañ ko solal ba mu wax li waa Quraysh bëgg a wax mu metti ko lool ñu wax ko yonent bi saa saa yonent saa saa ne ko kayfa wajadta qalbak noo trouvé sa xol waaw biñ lay wax loolu ñaaw borom beeg man ak yooyu yëpp nga dóor yi metti ba nga wax ko lan nga fettere sa xol mu ne ko trouvé naa ko mutma'innan bil iman waaw mu dal ci xol sama sa ci ngëm yàlla suñu boroom wàccaay ba man kafara billahi min ba'di imani waaw boroom bi ñu muy wax mooy ñu weddi en plein ci seen plein gré mu neex leen ñu ne maa gëmoon gëmatuma ñooñu la yàlla ŋaññ ñooñu la yàlla tëkku tëkku gu mer gu gu tar waaye ba mu def illa man ukriha waaw wa qalbuhu mutma'innun bil iman waaw ki nga xam ne dañ koo forcer te bañ koy forcer di ko wax loo waxu kéefër teewul xolam moom mu ngi dal ci ngëm yàlla yeneen tubaab yi saa ne ko bu ñu delloo duma yu metti yiñ la teg nga dellu ci li nga waxoon te la waxoon waxu kéefër la ku ko wax ta nekkoo ci wàllu dañ laa euh, forcer ci xat-xat. ñu war laa rey wala teg la yu metti ngir nga wax ko boo toogee dara dalu la plein gré nga wax ko yow yéeféer la pourtant yeneen tubaab yi na ko bu ñu la defaatee lool nga wax la nga waxoon waaw <laughs> mu ngi noonu moo tax yooyu yëpp yow loolu boroom xam-xam yooyu gën laa xam fuuf ngay ñaaw njort ci ñoom te léegi léegi nag seen der ngay wax ah waaw yow seen der ngay wax te seen der dafa dañ poson la de waaw te léegi yow fan nga leen di gis sax ba jéggalu leen waaw. ci yu ñaaw yi nga leen doon wax surtout bu dee xamoon dara da ngay déglu ay ñoo xam ne esprit révolutionnaire nee nañ lañ yor ñu lay xam rek waaw bés boo demee ba yàlla ubbi sa bopp xam-xam nga gis ne ah gars yi dañoo amoon dëgg bu boobaa dëgg la boo boo boo sellalee sa troupe dellu ci sa borom mën na laa jéggalal lu sax ñoo ñële ñi nga xam ne dox sa digganteeg ñoom lañ leen waroon a fay mbaat te tuub nga tuub gu sell waaw ndax boroom bi ulaa'ika alladhiina yubaddilu allahu sayyi'aatihim hasanat borom bi mën na la boole ci ñoom ñi nga xamante ne gaa yoo yële dañoo ñi nga xam ne boroom bi day day day soppi waaw sayyi'atihim yi nga xamante ne mooy yu ñaaw yi nga xam ne moom lañ defoon daal di koy def euh, euh, euh, li nga xam ne mooy ay ay yu yu yu rafet waaw ñoon ñoo ñu tuub waaw wa allahu ghafuran rahima te boroom bi daa nekk aji jéggalaa koon aji kon affaire baa ngi noonu moo tax lii sam'u wa ta'a rek waaw fekk bu même bu dee njiit bi kàccor la waaw naankatu sàngara la fii waaye bàkkaar bu mag yi lay def mais di fësal loolu taxul ñu ne nañ génn ci ak kiiwam ak ak kiiwam ak euh, toppam kenn dootu ko topp way yées kilee te waaye xoolal ni ma def way way kii mooy yées wayow way ala baktar yu mag yi muy def non man dootuñu ko topp ah. non non révolution aux armes déedéet yoneen saa saa ne la déedéet waaw non non non bu leen def loolu waaw waaw na sànq ko yoon oh, waaw Ubaada la woon Ubaada ibn Saamit waaw moo doon wax loolu waaw <laughs> yeneen saa Euh, loolu la leen waxoon quoi bi ñuy jaayante moom waaw wa an la nunazi' al amra ahla waaw anga ah, gaay yi <laughs> ala sam'i sawar ak suñu bu ñuy euh, sawarul ak bu ñuy bu ñuy bu ñuy nekk ñoo xamante ne nii euh, da nit ki da ciy sawar ak yoo xam ne doo ci sawar fii naa wa makrahina wa usrina mu neew naqariñ wa yusrina ak bu ñuy sawar ak bu yomb ci ñun wa asaratan alayna même bu dee mbiri day metti ci ñun nee na nañ dégg topp te ñu bañ a xëccoo wa allah na nunazi' al amra ahla ñu bañ a xëccoo mbir mi mooy jiite autorité yi nga xam ne ñoom lay yelloo illaa an taraw kufran bawahan indakum min allah fihi burhan waaw loolu la ngeen gis kéefër goo xam ne moom daa leer naññ moom waaw bu leer naññ amul dara benn dut amu ci waxuma nag ay dut kon fu ay dut amee ñu naan est-ce que yi la wala daan ñi naan yée noo loolu bokkul loolu ba waaw waaw kon nag mu ngi noonee la waaw def kéefër gu mat sëkk leer nañu waaw waaye nag bu dee ne ay bàkkaar kese la lay def eh, mooy bu boobaa moom eh, bu leen ko yu mag bu leen tax ngeen génn ci ndax loolu ay fitna la indi xadiis boobu nag mu ngi saxiixayni xadiis Seydina Ubaada ibnu Saamit kon ci kaw noonu ñu yem nii bi di ñëw inshaa Allahu ta'ala ñu gis hadith Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu ah hadith 666 wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in